mu ne nag xeeti jaamu yàlla yi dañoo bari te gu ci nekk am na bànneexu boppam boo xam ne moom la yàllay fayee ka ko daan def bu demee foofee ca àjjana nga xam ne ni nit ñu wutee fii ci am bànneexu àdduna noonu la ñu wutee foofu itam ci am bànneexu àjjana li nga xam ne rek moom la xeeti bànneexi adduna yi dàqaatee noonu la xeeti bànneexi àjjana itam dàqaatee xeeti jaamu yàlla yi ni ñu wuutee noonu la ñu wuutee la ci yàlla fayee bu ëllëgee ci xéewal ak bànneex ka nga xam ne itam moo gënoon a sellal ak rafetal jaamu yàlla ga lañ ko cay defal ci xéewal ak bànneex mooy ëpp lañ cay defal ka nga xam ne daana def jaamu yàlla gu mel noonu waaye àggutoon nag ci sellal googa ak matale googa mu ne sax li yàlla ne jaamul sa boroom ba dee dikk nga xam ne al yaqinu dee lay firi ci saahir mu ne am nañu ko taawil ci ne daa bëgg wax jaamul yàlla ba mujj jaamu gi neex ci yow ni nga xam ne moom la bànneexi aada yi ni ki lekk naan neexee ci yow nga xam ne say cër day mujj tàmm jaamu yàlla gi jaamu yàlla gi neex ko lool mu làggi ja ni nga xam ne rek su maree noonu la naan nga gën a neex di neexe ci moom mbaa bu xiifee noonu la ñam wa gën a neex di neexe ci moom am na ñu firee noonu yaqin ci kaw taawil taawil mooy baat bi nga bàyyi prime nga xam ne mooy prime saahir sa maanaam prime ca fés alxaamidu aji sant ja wama ak la nga xam ne xamida sante ne moom yàlla bi ci moom xabda xoo jaamam ba taxala kawe na wa dalika loolee li ko waral mooy li annahu ngir naka moom xoo moom alfaaxilu mooy aji jëf ja xaqiqatan ci dëgg-dëgg naxu neex ma amul moroom alxabdu jaam ba wama ak la nga xam ne moo ko sant boppam moo seet ba xam ne yeeyu naa sant te moom rekk moo mën a cant boppam na mu yelle mu sante na boppam ni ki alhamdulilahi ji nga xam ne moom la tàmbalee te yeneen saar itam tàmbalee cant googu ni ki alhamdulilahi la si xalaqa samawaati wal arda saaru lan xam tàmbalee ak cant ga nga xam ne moom la sant boppam te saaru këf fi tàmbalee ko ak cant gam cant boppam te saaru saba tàmbalee ko ak cant ga nga xam ne moom la saaru faatir tàmbalee ba tey ak ba mu taggee boppam ne man yàlla duma moroomum kenn kenn melul ni man duma moroomum kenn loolu lépp cant la gu bàyyi ko ci moom jëm ci boppam muy genn ñaareel ba mooy ab jaam sant moroomum jaamam ab jaam bu santee moroomum jaamam lam koy sante ci dëgg-dëgg yàllaa ko def moom ki ñuy sant defu ko kon nag boo toppee cant googu mu dellu rekk ci yàlla muy ñaar ñetteel bi mooy yàlla ci boppam wëlbatiku tagg ab jaamam sant ko niki ayóob bu ko yàlla taggee ca muñam ga ne ni amal abdu innahu awwaab loolu ca dëgg-dëgg yàlla moo sant ab jaamam waaye yàllaa moom cant ga ndax yàllaa tawfiixale jaam ba jox ko man-man ba mu def la ko yàlla tagge di ko ca sant mu ñett bi ci mujj nag mooy ab jaam yëg ne yàlla defal na ko lu rëy lii mu wëlbatiku sant yàlla loolu moom nee na lu fës la kenn ku ne boo seetloo xéewal goo am yëg ne yàlla la ko defal nga wëlbatiku sant ko loola moom lu fës la ku ne xam na ne cant googu yàllaa ko moom wallaahu baatub allaahu nag xalamun xalam la li daati ñeel jëmm ja al mustaxiqati yi aji yeyoo lil xuboo diyati ñeel ak njaam maanaam ñeel ñu topp ko topp jaamu wa sababu kaw nihi sababu nekkam nga mustaxiqan di aji yeyoo laxaa ñeel jaamu ga kaw nu foo mooy nekkam nga rabban di buur war rabbu te a rabbu almaaliku mooy aji moom ja wal mamluuku te kañu moom xaqun àq la alayhi war ko ittibaaxu maalikihi topp aji moomam ja waxoo moom al mustaxni mooy aji doyloo bi nafsihi ci boppam xan xëyrihi walis kudul moom wal muftaqiru tey aji aajowoo xayruhu ku dul moom ilayhi jëm ci moom jamaxa boole na baynal uluhiyati diggante al uluhiyati nekk di yàlla war rububiyati ak nguur maanaam doon ka amal sàkk mépp mbindeef te di ko toppatoo min hu ca moom mbugal ga wala yaqaw te du tàbbi ahadun kenn fii ci moom illaa bi xadlihi ndare ca maandoom ga ne boo ne alhamdulillah baatub allah ci boppam mooy wane jëm yàlla ju tedd ji allah mooy jëmm ju sell ja yeyoo jaamu ndax mooy jëmm ji nga xam ne moom ci boppam dafa doylu ci boppam sëkk aajowul jëm ci kenn mbaa lenn te nag lenn lu ne mbaa kenn ku ne aajowoo nga jëm si ci moom dara mënta dem rekk wan ko gannaaw ar rabbu nag mooy ki nga xam ne moo sàkk mbindeef ba noppi di ko saytu di ko toppatoo di ko doxal kon yàlla daa boole al uluhiyatu ak ar rububiyatu mooy ki nga xam ne moo yeyoo moom rekk ñu jaamu ko ndax moo sàkk lépp moom lépp te nag ku la moom ku ne war nga koo topp mu yeyoo nag ñu jaamu ko ndax li mu di jëm ju sell joo xam ne dafa doylu ci boppam sëkk aajowul jëm ci kenn mbaa lenn te kenn ku ne ak lenn lu ne rek aajowoo jëm si ci moom kon loolu mooy alhamdulillahi ak baatub ràbb ji ànd ak alxaalamiin alxaalamiin jooju ca cosaan xaalamun la woon di firi rek mbindeef nga xam ne xaalam moom lépp lu bokkute yàlla rek dugg na ci bi ñu ko defee alxaalam moon nag te daa ca jublu li xelu rek muy nit ak jinne ak malaaka dañu ne bu dee fi mu taxaw foofu ci alxuraan moom lépp rek lu bokkut ak yàlla dana ko ëmbaale li nga xam ne moom la xaalam meloon ba ñu ko jam xoogut kon yàlla mooy buurub mboolem mbindeef yi li am xel ak li amul xel la ca fés ak la ca làqu lépp rek yàllaa ko sàkk yàlla day am ñu mu jëflanteel ci mbaaxam ak ngëneelam ñu daldi mucc te jariñu am ñu mu jëflanteel ci ak maandoom ñooña daldi loru alku loolu lépp nag ci coobaram rekk lay jëfe moo tax ñu koy ñaan muy jëfalanteeg nun ci yërmandeem ak ngëneelam te bañ a jëflanteeg nun ci ak maandu teem arrahim nee na mooy ki nga xam ne foofee ci àllaaxira ku fa mucc ci mbugal moo la musal ca mbugal ma ku ci daanu ci mbugal it ak maandoo ma tax nga daanu ca mbugal ga malik yawmi diin moo ci topp buurub bis penc am na ñuy jàng maliki yawmi diini aji moom bisu pay ba muy bis penc wa yawmu diin yawmu diin yawmul jësaay alayha ci moom taxalaa kawe na moom yàlla xaala wax na moom yàlla ne wa iyaaka te yow rekk kat nastaxinu la ni sàkkoo dimbandikoo ba agsee ci malik yow mi diin yow mi diin nee na mooy bisu pay ba yàlla nag moo moom bis yépp waaye bis boobee moom da cay gën a fés ndax fii ci àdduna moom rek moo fi buur waaye am na ci saaxiru ñum bàyyi ñu mel ne dañuy soppandiku soppandiku nguur fii ci àdduna ci bis boobu nag moom menn moom rek mooy soppandiku moo tax foofa la nguuram di gën a fese mu ne nag foofee ci àllaaxira la yàlla jëflanteeg jaamam ñi ñenn ñi mu baaxe leen ngëneel ak yërmande ñenn ña mu jëflante ñoom cig maandu rekk ñu daldi alku di tax ñu ne yow mu diini bisub fay la mooy lu waaye defoon lum tuuti tuuti ba toll ni aw sangleeñ bu dee aw yiw daañu ko seet fay ko ko bu dee safaan ba it daañu ko seet fay ko ko ndegam nag bis boobu di bis penc jëf ju sell ngir yàllay kese moo fay am njariñ moo tax yàlla xamal jaam bi ne ko iyaaka naabudu neel yow yàlla yow képp la ni jaamu dunu jaamu keneen dun la boole keneen di jaamu ni ki ñeenti ñi nga xam ne dañuy nooni nit te ku ci ne bëgg a soppi ku yàlla ju ñuy jaamu te mooy bakkan ak bànneex ak seytaan ak àdduna nun day dunu ci jaamu kenn ci ñoom yow rek la ñuy jaamu bañ laa booleeg keneen mbaa leneen loolu la yàlla xamal jullit bi bëgg mu xam ko te defe noonu mu ne it bi nga xamee ne jaamu yàlla gu selle noonu kat ni doomi aadama ñàkk pexe ak kàttan mënu ko lu may yàllaa ko ci dimbale moo tax yàlla xamal jaam bi ne ko neel wa iyaaka nastaayinu yàlla ci yow rek la ñuy sàkku nga dimbale nu wa ma mabna haadihi alxaalati lan mooy tëggukaayu mi la mbir allati mi nga xam ne yam bax yi dana yell an yotanaa naka asaka ya muy sarax ya war lil fuqaraa yi ñeel na way ñàkk ña as sadaqaat foofa moom ay asaka la ci jublu ca fa mu nekk waaye daa bëgg wax rek ne saraxe muy su war ak su warut suñu coobarewu yépp rek ñu néew doole bokk nañ ci ñi ko gën a yelloo ilal jannati jëm àjjana allati ja nga xam ne wax yi da diggeef na ko almuttaqoona way ragal ña yàlla maxayril ma xoddoo bi ñu dul ñañu mere alayhim ci ñoom wala dool lii na du caageenu it way sànku ña bi kaw nihim siw nekk tazawadoo di yóbbuloo bihaa ci xéewal yooyu dina xaraam yi jëm ci aji araam dañuy firee ne almaxduubu alayhim ña ñu mere moo di alyahuudu li annahum arafu alxaq wa jahaduuhu yahuud yi nga xam ne dañoo xam dëgg ba noppi nangu wuñ caa aw ñooñu mooy ña yàlla mere wala daalliina jooju nag muy du caagéenu way réer ña way sànku ña dañu wax ne mooy an nasaara nasraan yi ndax ñoom bëgg nañ lu baax nangoo sonn waaye dañoo sànku ñàkk aw ca yoon wa mu ne nag ndegam gindiku moom mooy cosaanal ñépp yiw boo xasee gindiku rekk tegu nga ca yoon wa te dara jombatu la lépp la yàlla taw fii xala rek mën nga ca àgg moo tax nag ndegam foofu jaam bi taxaw day waxtu nangu ñaan ndax yàlla moo ne ku loru boo ma wooyee ma wuyu la te sarax moom ku loru bu yalwaanee ñu war koo sarax moo tax yàlla daal di yankiwal jaam bi foofu ne ko ñaanal nag ma gindi la teg la ci yoon wa nga xam ne moo jub xocc balay àggale ci sama ngërëm yoon woowu nag mooy yoonu ña nga xam ne man yàlla maa leen baaxe moo xam nag day ña kawe kawe di yonante ya di wàcc ba ci suuf ci gaa yu baax yi te ñaan nag mu musal la ci yoonu ñañu mere te mooy ña nga xam dañoo xam dëgg ba noppi nanguwuñ caa aw ñaan it mu musal la ci yoonu ñëréer sànku nga xam ne daañu góorgóorlu waaye dañoo jàdd yoon wax sëñ bi ne lii la yàlla yanki wala jaam bi mu wax ko mu tàmbalee ihdina siraatal mustaqim ba fatiha jeex taxaw na ca nam ca war a taxawee ci jeexal ko ci def waajib ak mën dóob mooy sax rek ci la yàlla bëgg lépp lu ko yàlla xéewal rek mu jëmale ko ci lu koy may ngërëmul yàlla ku mel noonu rek daal lay dugg ci siraatal lazina anhamta alayhim dal nay bokk ca ñooña mu ne it ñañu mere ndax xam dëgg bañ koo topp ak ñu réer nangu nañoo sonn waaye awuñ ca yoon wa ne da nga ciy boole ci gàttal képp koo xam ne rek la ko yàlla xéewale ci lu lew santiwu ko yàlla sàkku ci ngërëmam xanaa rek sax ci yàq ko ci lu yàlla araamal ak lu yàlla sib képp kuy doxe wow doxin rek dal nay bokk ci ñañu mere dal nay bokk ci ña sànku kon li tàmbalee ihdina siratal mustaqim ba fatiha ji jeex ak ñaan la mooy sunu boroom yal na nga nu teg ci yoon wu jub wa xocc way taxa agsi ci yow te ànd ak ngërëm sëñ bi de mooy yoonu gaa ya nga xam ne la leen yàlla xéewale te muy lu dagan dañoo taxaw temm ci sant ci yàlla lépp lu ñu am rek ci xéewal rafetale ko def waajib ak mandóob sax ca noona ba seeni tànk taxaw ci àjjana musal nag ci yoonu gaaya nga xam ne boo leen xéewalee sa xéewal ñu wëlbatiku maye ko yàlla di ca def lu araam di ca def lu ñu sib duñu xam ne ngëneel la yërmande loo leen defal ñu war caa sant wut ca ngërëm xanaa rek di ca moye ka fo musal nu ci yoonu ñamel noonu foofu la sëriñ bi firee alfaatiha ki koy jàng na bu fi agsee mu seetlu bu baax a baax ni fi baat yi nekke wuute naag ni nu jànge waaye bu seetloo dana xam ne بغير عمد سبحان من بسط الأرض على الماء فجمد سبحان من خلق الخلق فأحساهم عددا سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد maa ngi tudd selluk buur bi nga xam ne amul fenn fu muy yem di kenn koo xam ne amul ñaareel te ku am aajo ci moom ngay ñëw mu fajal la ko moo yëkkati asamaan si te gisuñu kenn yu ko taawu kenn ya taawu asamaan ba asamaan si daanuwut moo tàllal suuf si ci kaw ndox mi mu ne dégg moo bind lépp luy mbindeef te xam na lim ba toll li mbindeef yi bari bari ak li ñuy wuute wuute moom mi leen sàkk xam na nañu toll ku ne xam na fa nga nekk ak fa nga toll ku ne itam mu sédd la wërsëg woo xam ne lu yàgg-yàgg cër ya appaate waaye ku ne dana jot ab cëram muy buur bu sell boo xam ne jurul kenn kenn juru ko amul soxna amutub nawle ku bokkut ak moom ak lu bokkut ak moom rek moo la sàkk nga di jaamam di ak moomeelam baat yi ci topp nag tàmbalee fardun jabbaarun shakurun wéy ay baat la yoo xam ne